kon alimamu alxafidu nawawiyu rahimahullahu taala alhamdulillah mu teg ci li nga xam ne mooy beneen xadis mooy xadis mille trois cent soixante-dix mu ne waan abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kaana rajulun yudaayinu nnaas wa kaana yaquulu li wa kaana yaquulu li fataahi idaa atayta mu'siran fatajaawaz anhu la'alla allaha an yatajaawaza anhu falaqiya allaha fatajaawaza anhu muttafaqun alayhi kon nag mu ngi noonee walillahi alhamdu wal minna kon hadis bi la ci al hmm? eh, daal di indi mu ne wa muy mille eh, nañ ko mille trois cent soixante dix mu ne waan Abi Hurayrata hmm? mu ne mu ngi jëlee ci wa Mawlana Abu Hurayra waaw ah anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na kaana nekkoon na rajulun benn waay yudaayinu naas moom daa ne woon koo xam ne ku simple la woon ku woyof la woon waaw ku baaxoon ci nit ñi nit ku ñëw soxla ne ko ah boroom si waxu tey allaaji wala sëriñ bi ah sëriñ bi ñoom dama amoon kii bëggoon rek boo mënoon a lebal mu lebal la waaw kaana yudaayinu naas waaw nekkoon jikko la woon ci moom mbaax googu xam ne ah borom bi tege mooy teg ku nekk lu ko neex ah ba mu defee nag mu ñëw ci man yaakaar ne mën naa ko dimbali te yaakaar na ko lool te mu ngi fi ma dimbali ko rek lebal ko wa kaana yaqulu li fataahu doon doon wax nag booyam bi nga xam ne moo ko doon géréel affaire am yi yenn yi nag dana li fityaanihi voilà ñoo ko doon géréel alalam doon ko yoreel ak yooyu ak boutique mi bu doon borom boutique la ak yooyu ñii ñëw di leb mu leen doon wax ne ida atayta bu dee bii ida atayta voilà bu dee dikkal na la bu dee dikkal nga monsiran fa tajaawasaanu boo ko dikkalee ngir mu fay hmm? mooy bésu fay jot nga dem ngir réclamer notre bu liñ lim ñu yoreel nga dem util ko dëkkal ko mu nekk koo xam ne da ngaa fekk mu nekk jamonoy xat-xat manu la fay hmm? mu nekk ci difficulté ngir fay fa tajaawasaanu jéggal ko waaw waaw utal ko lu wom soit nga yokkal ko dele bi wala sax nga teggil ko la'alla allaha amaana yàlla an yatajaawaza anna ah bu yawmal qiyaamee moom ah mu daal di ñuy jéggal tamit de niñ comme niñ ko jéggale waaw allahu akbar daal di ñuy woyofal yombalal ñu tamit de waaw yombalal ñu woyofal ñu léegi nag fa laqiya allah ba mu génnee àddina waajoojee grand commerçant boobee la wala waa fa laqiya Allah mu dajeeg borom bi fa tajaawaza anhu borom nam ko yaakaare woon ci borom bi ndax rafetoon njort ci boromam bay doxale noonu borom daal di koy jéggalay bàkkaaram Allahu akbar alhamdulillah mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal al Buxaari ak Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk gi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ko solo ñu al imaamu Ahmad seen sëriñ solo woon al imaamu an-Nasaa'i al-jamii' al imaamu al-Buxaari ñaari bërëb la ko indi kitaabul baabu man anzara mu'siran mu ne haddasanaa foofu ak tamit kitaabu ahaadiisil anbiyaa'i salawaatullahi alayhim baabun rahimahullah kon mu ne bu dee buntu bi njëkk wax kitaabul buyuwa mu ne haddathana Hisham ibn Ammar mu ne nettal nañu Hisham ibn Ammar ibn Nasir ibn Maysara ibn Aban as-Sulami rahimahullahu ta'ala Abul Walid rahimahullah génn àddina la deux cent quarante-quatre am na nag ñu ne deux cent quarante-cinq rahimahullahu ta'ala qala moom mu ne Euh, moom nag moo ne euh, haddathana Yahya ibn Hamza mu ne nettali suñu sëriñ di Yahya ibn Hamza di Yahya ibn Hamza ibn Waqid al-Hadrami mawla Abu Abdurrahman al-Ghassaniyu ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent quatre-vingts am ñu ne ba cent quatre-vingt-cinq wax la rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana az-Zubaydiyu mu ne ki ñu nettal ma az-Zubaydiyu di Muhammad ibn al-Walid ibn Amir az-Zubaydi Abu Hudayl al-Himsi al-Qadi juge la woon rahimahullah génn àddina cent quarante-six ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an-Zuhri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 boroom xam-xam fiq yu mag yi génn ànd na 94 am na wute rahmatullah alayhi annahu sami'a Aba Hurayrata mu ne dégg na sayna Aba Hurayra al dawsi yu génn ànd na 59 radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi kaana taajirun yudaayinu yéen na ne kaana rajulun fii kaana nekkoon na taajirun ab commerçant voilà yudaayinu an-naas doon doon doon nekk koo xam ne da doon. Euh, contract doon doon doon euh, jox ay crédit waaye pas crédit yi nga xam danaan la boo may fay da ngay yokk non mooy lim la lebal rek moom ngay fay waaye ngeen joxante délai boo ñëwee nag voilà loolu yu daa yinu naas fa idaa raa monsira bu gisoon ko daa nekk ci difficulté jamonoy jafe fay xaala da doon wax li fityaanihi gis nga li fityaanihi ñi nga xam ne ñooy goos yi nga xamante ne nii ñooy ñi koy toppatool alalam ak ñi nga xam ne ñooy dox yooye ne leen nag lii la lii mooy mbir mi lii mooy sama euh, lii ngeen war a doxe tajaawazu anhu waaw képp koo xam ne nekk na ci difficulté waaye woyofal leen ko bàyyi leen ko waaye may leen ko baal leen ko la allah amaana borom bi tabaaraka wa ta'aala an yataaw jaawaza anna mu daal di ñuy Eh, jëllaleel jéggal jéggal ñu ah fa tajaawaza Allah ba génne àddina borom bi tabaaraka wa taala ba mu dégg ba hmm? eh, eh, mu daal di koy jéggal waaw kon noonu ko al imaamul Buxaari yendi kanta imaamu Muslim ibn al rahimahullah moom moo ko ndee comme kaddu yi imaamu Nawawi yendi mu ngi ko baabu fadli inzaaril muusir mu ne haddasanaa Mansuur ibn Abi Muzaahim mu ne nettal nañu Mansuur ibn Abi Muzaahim Bashir at-Turki Abu Nasr al-Baghdadi rahimahullahu ta'aala génnaat ne 235 rahmatullahi alayhi ak beneen sëriñ wa Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyaad di Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyaad ibn Abi Haashim al-Warkaani Abu Imraan al-Khuraasaani al-Baghdadi génnaat ne 228 rahmatullahi alayhi hima qaala Mansour mu ne sama sëriñ bu njëkk bi de Mansour ibn Abi Muzahim moom lii la dane haddathana Ibrahim ibn Sa'd an az-Zuhri moom noonu la ko wax dane haddathana ne Ibrahim ibn Sa'd Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri surtout imam Sayyidina Abdurrahman ibn Awf Abu Ishaq radiyallahu ta'ala anil jami' génn àdduna 182 ci wuute bu ci rahmatullahi alayhi mu ne moom loolu la an az-Zuhri mu jël gis nañ ko sa imam az-Zuhri de Abu Bakr no qaala ibnu Jaafar kanta Muhammad ibnu Jaafar sama benn sëriñ moom waxul haddathana akhbarana Ibrahim la mun a xabaare nañu Ibrahim mu ne wa huwa ibnu Sa'd comme c'est mooy ibnu Sa'd an ibnu Shihaab an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba an ci riwaaya Imaamul Buxaari an Abi Hurayrata mujrimin Abu Hurayra radiyallahu anhu anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kaana rajulun yudaayi'u an-naas fa kaana yaquulu li fataahu idaa atayta munsiran fatajawaz an la'alla Allahu yatajawazu anna falaqiya Allah fatajawaza anhu kon mu ngi nii nii la ko al imaamu muslimu abul xusayni rahimahullahu taala indi imaamu nawawi nag imaam an-nasaa'i moom wax na la nekk na ci bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo boobu moom indi na ko hmm? eh, ci kàddu yi moom mu ne waa ji Seydina Abu Hurayra moom mu ngi kitaabul buyu' Imaam an-Nasaa'i husnul mu'aamala war rifq fi fil mu ne inna rajulan mu ne Seydina Abu Hurayra nee na muy jële ci Yonent mu ne inna rajulan lam ya'mal xayran qat mu ne benn waaye ngi mosula jëf <laughs> yiw dara <laughs> wa kaana yudaayinu an-naas kon waa ji <laughs> grand commerçant bi di taajir bi moom daanaka doonu doon def lu baax waaye lu li mu def mooy mooy yeneen domaines yi moom daanaka sawaay doon woon def lu baaxal waaw wa kaana yudaayinu an-naasa fa yaqulu li rasuuli waaye nag da doon nekkoon na jikko ju rafet jum amoon malgré yeneen côté yi moom doon woon def lu baax ah voilà da doon wax ñi nga xam ne moom la doon yebal ndaw yi mu doon yebal ngir mu dem jëli ñi nga ko yoreel ñu fay ko xud ma tayassara watruk ma asura wa tajaawaz mën a da ko doon wax ne boo demee nag jëlal li li li li jàppandi waaw bul dem di daral ci waa ji jëlal la fa jàppandi bu ñëwee mu ne la ah ah dëgg comme ñu ne mille la ma waroon a fay de junni waaye nag ah ñaa man de ñaar téeméer laa yoragul te tay lañ waxoon mu ne ko jëlal loolu par exemple watruk ma asur li li li jafe manu fay bàyyi ko bay ko ko wa tajaawaz ma jéggal ko laala allah taala ne tajaawaz na amaana borom bi daal lu ñuy jéggal suñu problème yu garaaw yi ñu amaa falamma halaka bi mu génnee àddina qaala allah azza wa jalla <laughs> waaw lahu nee na bi mu génnee àddina borom bi ne ko hal amilta xayran qat ne ko yow sama jaam <laughs> da koo dekkil yow mas ngaa jëf yiw qaala laa waaw yii yàlla man kay dara masumaa def yi illa annahu kaana lii gulaam sauf que amoon naa benn booy boo xam ne moo ma doon liggéeyal wa kuntu udaayinu naas man nag damaa ne woon doon lebal nit ñi fa ida bansu mu ko ma soon a yónni li yataqada ngir mu dem daal di sàkku ji daal di eh, eh, ñu ñu fay ma la lahu dama ko doon wax xuz ma tayassara jëlal liiw jàppandi wartuf ma asur te nga bàyyi li nga xam ne moo jafe moo difficile waa ji fay ko wa tajaawaz te nga jéggal ko may ko la'alla allah amaana yàlla yatajaawazu naa mu daal di ñuy jéggal ëllëg qaala allahu taala qad tajaawaztu an borom dina ko kon jéggal naa la voilà <laughs> kon gën a yaatu muy Ah, rahimahullahu taala ah, ah, mu ngi noonu waaw <laughs> te imaamu Ahmadu ibnu Muhammad solo na ko noonu quand même kon nag waaw waaw ak beneen bi imaamu Nasaa'i ñaari version kaana rajulun yudaainu naas wa kaana idaa ra'aa i'saara al-mu'siri qaala li fataahu tajaawaz anhu la'alla Allaha yatajaawazu anhu falaqiya Allaha fatajaawaza anhu kon lii hadis bi li nga xam ne moom lañ ciy jànge d'abord mooy ak lëkkaale ak suñu bunt bi mooy rafetal booy sàkku mooy wa husnul qadaa wa taqaadi rafetal booy laaj la nga xam ne moom lañu la yoreel waa jii de moom la doon digal ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéeyal di dem di ko laajal ñi nga xam ne ñoo ko war a fay mu jox leen instruction bu leer bu ngeen demee bu dee gis ngeen ku tar na ngeen ko jéggal baal leen ko mbir mi wala nga jël rek li nga xam ne moo jàppandi li jàppandiwul nga jéggal ko amaana borom bi doxalanteeg ñoom lool waaw ndax lan hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan borom bee ko wax ci alquran est ce que pay moo tax comme que moom da doon jéggalaate te yonente may saasam xamal nañu man irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa yërëm leen ñi ci kaw ñi ci suuf kii leen féete kaw te yéegul di borom bi tabaaraka wa taala daal di leen yërëm voilà mooy kamaata diinu tudaan ni ngay lebale rek noonu lañ lay faye waaw boo bëggee lu baax defal lu baax al jazaa'u min jinsil amal al jazaa'u min jinsi la amal mooy li nga xam ne mooy pay day proportionnel day lëkkaloo rek li nga xam ne moom nga jëfoon boo jëfee lu baax am lu baax bu dee lu bon tamit loolu waaye leneen luñ ciy jànge ci waa ginnaaw ginnaaw lëkkaale bii mooy rafetal li ngay faye ni ngay dem di laaja li nga xam ne moom lañ la war a fay ba borom bi daal di koy jéggal loolu nit ki daa war a mel noonu mooy ak samaha nekk fadlu samahati fil bay' wa shira wala ak booy ca euh, husnul qada wal iqtidah voilà rafetal li nga xamante ni mooy nga bañ a nekk un dur koo xam ne ku tar nga wala yor ay wax yu metti wa fadli inzaril musiri ah al mu'sira wal wada'ana ngëneelu ki nga xamante ni bu tëkkaale buntu bi ki nga xam ne moom ay mbiram yàlla woyofal na ko eh, yaatal na ko ki nga xam ne nag daa nekk ci contraire bi mooy ay mbiram jafe mu daal di koy xaare yokkal ko ay fan mu ngir beneen yoon walla boog mu teggil ko lépp comme niñ gisa xadiisu Seydina Abu Qatada biñ génn léegi muy lëkkaale bi ak fii tamit noonu mooy na nga doxale noonu kuy doxale loolu yone borom bi yawmal qiyaam dalay teggil ay tartar comme ni mu nekk hadith sayna Abu Qatada hadith na Abu Yasar te mu ngi ñëw hadith sayna Abu Hurayra dalay keral ci suufu arasam bés bi nga xam ne ñëppay soxla ker te ker du am lu dul keram muy keru aras waaye tamit bokk na ci mooy ne comme que da nga doon wax loolu loolu nga jàppoon di jéggal nit ki amaana yàlla jéggal la yàlla bu ëllëgee lépp loo indi woon ci ñaaw fiif mu jéggal la ko ndax loolu waaw bu ñu bëggee yàlla yërëm ñu jaamu yàlla yaa ngi fii ci la ñuy jaamoo yàlla waaw suñu jëflante su mu muamalaat yi jëflante yi foofu la ñu mën a amee yàlla waaw waaw foofu man nga fa amee yàlla man nga fa amee ngërëmu yàlla man nga fa amee jinaanullah man nga fa am rahmatullah ridwanullah waaw te nit gis nga ni ngay doxalantee rek seetul en général borom bi noonu lay doxalanteeg yow même ci àddina bi nit koo xam ne il est tout le temps dur du jéem a ëpp naan moi je ne comprends rien non loolu amul kii moom itam xool ko benn bés wala ay bés dina ci am boo xam ne dootu ko fàtte ba faw waaw taralam boobu muy def ba ñépp di ko tiit fu ñu ko dégg di di di pat pat tellement dafa nekk ku ñaawi jikko ba pare nekk koo xam ne pour fii bàyyi ko bés dina ci am bés ndax rek ni ngay leble moom lañ lay fay te al jazaa'u min jinsil amal kii de rafet la ji waaw ihsaan borom bi fay ko ihsaan muy àjjana jéggal ko kon nag mu ngi noonu te deful tus déggoo ci riwaa imaamu Nasaa'i bi sa waay daanaka lu baax doonu xoon waaye nag amoon na lu baax loo xam ne moo doon buntu yàlla am te nag borom bi ku nekk ci ñun am nga loolu waa ah, foo xam ne fa nga gën a aaye ngir dem ci yàlla ñun kay ñoo koy réere wala di ko soofantal waaw te loolu boo ci nekkee foncel bul bul bul bul bul bul ñee keneen xamal ne yow borom bi mu ngi mel ni dana la sama jaam sa buntu ngir agsi ci mën a ngi waaw boo xam ne boo koy def da lay waaw jaamu yàlla joo xam ne day yomb ci yow waaw ko loolu bu ko fi bàyyi di ñee ñi nga xamante ne ñooy boroom limousine yeeg boroom ñeneen ñeeg boroom ñi nga xamante ne dëgg la lu baax la ñu ngi nekk di julli guddi wala di jàngale ay xam-xam yoo xamante ne nii nekk ay duruus yu rëy di tasaare xam-xam yow amoo loolu waaye am nga koo xamante ne nii lu baax la fonceel jëm ci boroom bi tabaaraka wa taala te nga xam ne mooy sa buntu bi nga xam ne moo lay jokkale insha allahu taala ci sa borom yow mi nga xamante ne yaay jambi kon nag mu ngi noon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi mu tegal ñu ci beneen xadis ñu xadis mille trois cent soixante onze mun waan abi mas'uudin al-badri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam husiba rajulun mimman kaana qablakum falam yujad lahu min alxayri shay'un illaa annahu kaana yuxaalitu nnaasa wa kaana muusiran فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه مسلم رحمه الله تعالى. Hadis bi daa niroog bi ñu génn ah wow surtout version imaamu Nasaa'i wa Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdurrahman waaye amaana bokkuñu voilà al imaamu Muslim non al an-Nawawi mu ne wa an Abi Mas'ud muy jëlee Abu Mas'ud di Uqba ibn eh way Uqba ibn amr voilà wa amir de kooku al-Juhani la kii Uqbatu ibn Amr an-Najjaar yi bokkoon ci waa Najjaar al-Badri radiyallahu anhu qaala qaala mu ne qaala Rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na huusiba rajulun attees nees borom bi atte na benn waaye mimman kaana qablakum koo xamante ne ci ñi leen jiitu la woon mooy dundul jamono ji waaw bu njëkk ba la doon dund falam yujad lahu min al-xayri shay bañ ñëwee di ko atte <laughs> ci kanamu boromam daanaka trouvé wuñu ci moom yiw amul benn yiw buñ jële ci moom waaw amul benn yiw buñ jële ci moom waaw illaa annahu kana moom kaana nekkoon na yu xaalitu naasa nekkoon na koo xamante ne nii da doon jaxasoo ak nit ñi mooy da doon nekk koo xam ne da doon ay transaction ak nit ñi di doxalante di jëflante ak nit ñi waaw moom da doon def moom illaa annahu kaana yu xaalitu naas waaye nag ki eh, li gën a rafet voilà la doon defee ñoom waaw waaw wakaana muusilaa daa nekkoon nag koo xam ne daa nekkoon koo xam ne boroom bi da ko euh, mayoon ay mbir mooy ku amoon la quoi wax <laughs> waaw dafa amoon nekkoon koo xam ne ku yàlla yaataloon wërsëgal la mu yomboon mu yombalaloon ko amuñ fa kaana nekkoon na ya'muru doon digal xilmaanahu booyam yi nga xam ne ñoo koy chargel ngir dem di euh, laajte ñu fay leen ñu fay ko an yatajaawazu anil mu'sir buñ gisee koo xam daa nekk ci difficulté daa nekk ci ay tartar ngir fay mu jéggal nañ ko jéggal lool doon wax booy bi bu ngeen demee ah képp ku ngeen dem fekk mu nekk te yàlla tax mu nekk ci difficulté nga xam ne loolu la baa jéggal leen ko qaala allah azza wa jalla nee na borom bi nga xam ne moo màggata tedd nag ne nahnu bi mu a ahaqu bi dhalika min ñoo gën a yey ci jéggal ko ku moom miy jéggal samay jaam man mi leen bind ko bind jaam ya muy jéggal man maa ko gën a yey ci loolee tajaawazu anhu mu ne malaakaam yi jéggalal leen ma sama góor sama waa ji baalal leen ko baal leen ko lépp lu mu ne xadiis wa rawaahu muslimun alimaamu muslimu abul husayn imaamul laawu taalaa moo ko solo ñu ne la est moom donga ko solo eh? ñu ne la xadiis bi <laughs> ah ah en fait bi hadis bi nii euh, al imaamu muslim moo ko solo bon <laughs> bon waaye sauf que euh, kii bi mu koy solo. Euh, abu abu Mas'ud dafa newoon ak Xudayfa radiyallahu anhu ah, eh, moom solo na lu mel nii moom Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala mooy dañu dajal dañu nekkoon jotaay quoi waaw ijtama'a Xudayfa wa Abu Mas'ud fa qaala Xudayfa rajulun laqiya rabbahu fa qaala maa amiltu qaala maa amiltu min al-xayri illaa annii kuntu rajulan dhaa maalin fa kuntu utaalibu bihi an-naas wa kuntu aqbalu al-maysuur wa tajaawaza lil ma'suur fa qaala tajaawazu an abdi qaala abu mas'uud hakaza sami'tu rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam yaqul voilà dane moom abu euh, euh, Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan ak abu Mas'uud al-Badri dañoo bokkoon jataay Seydina Xudayfa radiyallaahu ta'aala anhu <laughs> ne benn waaye ngi dafa dajeek boroomam boroomam ne ko sama jaam lan nga jëf mu ne jëfuma dara lu baax sauf boroom alal laa woon boroom bi doon naa sàkku nag nit ñi dama leen doon lebal di leen sàkku ñu fay ma waaye bu ma soona ñëw képp koo xam ne gis naa ne yomb yomb man ngaa fay ci lu simple mu daal di lay nangul waaye ki am dama ñëw fekk mbir yi jafe ci moom mu difficile ngir fay ma jéggal ko ah borom bi ne fa tajaawazu an abdi jéggal leen sama jaam Seyna Abu Mas'ud mi indi hadis bi ne Hudayfa hakada nii nga nettalee hadis bi sami'tu man noonu laa ko déggee raa dégg Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu koy wax comme ni nga ko waxee yow Hudayfa radiyallahu anhuma loolu moo tax euh, mooy hakada bi noonu la ko Imaamul Bukhari ndax boobu muttafaqun alayhi la mais bu dee kantaan nii ka ko xam ne mooy Seyna Abu Mas'ud Imaam at-Tirmidhi rahimahullah moo ko. solo moon na imam ahmad tamit daal di woon na koy solo wako noon al imamu at-Tirmidhi rahimahullahu taala al imamu Muslim rahimahullah kitabul musaqat babu fadli inzaril mu'sir mooy hadis bi moom la jiital avant hadis biñ jóge bu Seydina Abu Hurayra biñ génn sànq mu ne haddathana Yahya ibn Yahya ta hadis Seydina euh, euh, euh, o Xudayfa bi après moom la ciy teg buñ jógee ci hadis bi moom la ciy teg digg moom imaamu Nawawi ci Riyaad bi ah bon amaana boobu nag dañuy xaar bii di ñëw même bu dee tudd nañ ko léegi parce que waxtu timis wi dafa jege jege kon inshaa Allah mu ne haddasanaa Yahyaa ibn Yahyaa mu ne nettali nañu ci Sëriñ bi Yahya ibn Yahya Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb wa Isaaq ibn Ibrahim ñeenti ponkal yoo xamante ne nii ci la ko Imaam Muslim jële ci ñoom mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum Abu Zakariya Rayhaanatu Nisaabuur rahmatullahi alayhi génnaat na deux cent vingt-six benn ngo wa Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawla al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah génn àddina la 235 amad ah, wa keneen wa Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani sëriñ wa kutubu sitta rahimahullahu ta'ala génn àddina 247 keneen mu def keneen wa ishaq ibn ibrahim li ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim ibn abdillah ibn matar ibn ubaydillah ibn ghalib ibn alwarith ibn ubaydillah ibn atiya ibn murra ibn ka'b ibn hammam ibn asad ibn murra ibn amr ibn hanzala ibn malik ibn zayd manat ibn tamim at-tamimi al-hanzali abu yaqub al-marwazi an-naysaburi li ishaq ibn rahawiya rahimahullah génn am na deux cent trente-sept yi tamit naka noonu Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb sëriñ yi fi tudd yi yëpp sëriñu imaamul la ñu en même temps <laughs> voilà rahmatullah wal lafdu li Yahya mu ne kaddu gi man di nag Yahya sama sëriñ bu njëkk bi moo gën de qaala nii la ko wax dana Yahya moom Yahya axbarana xabaare nañu wa qaala al-aaxaru ñi ci des ñëpp Abu Kurayb Abu Bakr ibn Abi Shayba Isaaq ibn Ibrahim ibn Rahawayh rahmatullah ñoom ñëpp dañ ne haddasanaa nettali nañu mu ne kan ci ñan lañ jëlee hadith bi Abu Muawiya ni Muhammad ibn Xaazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi génn àdduna 194 rahmatullah ala al-jami' Ah ñoom Ishaq ibn Ibrahim ñooñu wax nañ dañ nañ génn àdduna c'est bien anil A'mash kon Abu Mu'awiya al-A'mash mu jël al-A'mash ni Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Kufi at-Tabaristani al-asl génn àdduna 145 rahmatullah ci wuute bu jaman Shaqiqin moo ko jëlee Shaqiq di Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il al-Asadi muxaddab al-Kufi rahimahullah nga xam ne fekk na jamono yeneen tubaab yi saa saa moom laa at mi yonent bay saa saam gàddaay dem Medina at moom la judd mooy moom dund naa ak yonent bay saa bokk naa moom jamono onze ans wala dix ans mais du saxaaba ndax ma solo gis yonent bay saa saam allahu akbar génn àdduna la 82 am na ñu ne 82 am na ñeneen di wax rahimahullahu taala muy siqatun muxadram fekk jamono yonent way sa sam ne mosu koo gis moom shaqiq an abi mas'ud mu jël abu mas'ud di uqbat ibn amr ibn sa'laba ibn amr ibn sa'laba ah, rahimahullah abu mas'ud al ansari al khazraji an-najjari al badri waxoon nañ la ko oh, génn àdduna la 39 am ñu ne 40 am na ñu ne ci jeexitalu ah, riwa ay ah, xilaafa sayyidina muawiya muy la 59 jàpp 60 wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min alkhayri shay'un illa annahu kana yukhalitu an-nasa wa kana muzira fa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir qala qala allahu azza wa jalla nahnu ahaqqu bi dhalika minhu tajawazu 'anhu kon mu ngi nii nii la ko al imamu Abul Husayni rahimahullah indi kon hadis bi moom hadis bi ñu jógee niroo nañ lool gis nga mooy kene yonent bi alayhi salaatu salaam suñu lëkkaale mu bunt bi mooy kon ngëneelu li nga xam ne moo nekk ci di eh, husnul qadaa eh, wa taqaadi mooy booy laaj sa bor nga defe ko nu gën a rafet waaye fadli ngëneel gi nekk ci inzaaril muusir ah, al-mu'sira wal wada'an mooy ki nga xam ne borom bi yow yaatalal na la ba nga lebal nit ah kookee nga lebal mu nekk ci difficulté ngir fay ah nga daal di koy xaare walla sax nga yëkkatil ko bor bi daal di koy teggil voilà loolu gëneel gi ci nekk fii yeneen may saa saam di ñu jàngal par des faits yoo xam ne ay histoire ay ah, ah, qisas yoo xam ne di jàngale ak tarbiyatu bil qisas di jaare ci ay nettali yoo xam ne yu amoon la ñoo xam ne ñu romboon lañ mu ne dafa am koo xamante ne nii da doon dund benn góor boo xam ne yàlla da koo àtte yow mal qiyaam ne ko hé yow sama ñaar comme waajee bi waaw waa ji sa amul tus lu baax lu mu def sauf que nag sauf que googu lii moo baax da doon dëkk doxalanteeg nit ñi di jaxasoo ñoom di doxalanteeg ñoom ku yàlla mayoon na nag ubbiloon am am koom alal waaye ah foofu moo doon yoonu yàlla am ndeysaan même moom sax bu dee jàpp koon parce moom jàppoon na ne il est waaye amoon na yaakaar mooy loolu tamit ak xadiis bi dama ko fàttewoon wax biñ génn mooy dañ ciy jànge xusnu zanni billah mooy rafet njortu ci yàlla waaw waaw bay saa doon na ko wax ñetti fan laata muy génn àddina radiyallahu anhu bu kenn ci yéen génn àddina lu muy rafet njort ci boroomam waaw te boroom bi nee na ana inda husni zanni abdi bi man maa nga fa sama rafetu njortu jaam ba mu am ci man foofu laa toll ci moom waaw boo jàppee ne boroom bi lu baax la lay defal lu baax la lay defal te tamit lu baax lool du da jàpp rek mais dangay ngay jëf di jëm ni noonu waa ji tamit daa amoon njortu bu rafet ci boroomam waaw doon na digal xilmaanam yi mooy booyam yi nga xam ne ñooy chargé wu ci loolu ne bu ngeen gisee ko am di difficulté na ngeen ko jéggal waaw kii moom da doon wax ak jéggal alors que kii da ne woon amaana borom bi mooy biñ jóge sànq amaana borom bi daal du ñuy jéggal voilà jéggal leen ko amaana kii nag moom da ko doon def borom bi ci boppam ne man maa dina yelloo lool ndax nu axaqu lam doon defal ay jaam yoo xam ne maa leen bind comme ni ñu wax léegi bind ko moom muy def loolu man maa gina yay defal ko loolu moom mi doon def loolu mu delluwaat ci liñ doon wax te ne al jazaa'u min jinsil amal mooy pay day proportionnel ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy euh, euh, mooy mooy niñ lay fay voilà mooy noonu lay proportionnel loolu lay eh, kama tudda tabinu tuddaan ni ngay leble moom lañ lay fay que eh, hal jazaa'ul ihsaan illa al ndax payib lu rafet du lu rafet suñu borom ñi def loolu mooy ak tamit delluwaat irhamu man fil ard ak man laa yarham laa yurham képp koo xam ne du yërëme kenn du ko yërëm yërëme leen yërëm leen waaw borom bi bu gisee ay jaamam ngay doxalanteeg ñoom ñu rafet ak woyof ak loolu moom noonu lay doxalanteeg yow waaw waaye bu dee da ngaa tar ci ñoom dur ci ñoom loolu lay doxalanteeg yow inna alladina fatanu almuminina walmuminat summa lam yatubu lu borom la walahum adabu jahannam walahum adabul hariq ñi nga xam ne ñooy fitnaal way ngëm yàlla yu góor jigéen ñi te tuubuñu ci bàkkaar bu toll noonu mooy taral ci ñoom di leen teg ay yoo xam ne at du du jaaduwul yellu ñu leen koy teg ñooñu ñeel na leen adabu jahannam safaraw jahannam waaye ñeel na leen euh, safara wa nga xam ne mooy lakk kon nag loolu ku nekk rek yow yaay seet noo bëgg borom bi doxlantee yow rek doxlantee koog jaam yi nga seet voilà waaw boo bëggee borom bi bu ëllëgee mu daal di lay jéggal ah jéggalal nit ñi kon lii di wane vraiment ngëneel gi nekk ci inzaaril muusira al mu'sir ki nga xam ne boroom bi da ko euh, euh, yombalal hmm? ay mbiram ki nga xam ne daa nekk ci difficulté mu koy xaar wala sax mu teggil ko mbir yi waaw comme ni ñii doon def kon nga gis loolu mooy lu ama am solo loo xamante ne lii mooy ay royukaay xissa yoo xam ne da nga jànge mu lay jariñ sa àddina ak sa alaaxira voilà lii mooy ay modèle mais ay nettali yoo xam ne tekkiwut tous dañ lay sonal képp ak tamit jël sa temps loolu amul jariñ voilà mu nekk lii xam ne tamit mbaax yàgg na c'est pas que ay voilà léegi non baax daa yàggoon am na ñoo xamante ne te pourtant waa ji defu fi lu famu ah mu ngi nii euh, walam yu walam yujad lahu min mu xayri shay'un trouvé luñ ko dara ci lu baax ci mi ñee waaye sauf am na lu baax lu mu yoroon mooy sa yoonu yàlla bul xeeb waaw fa nga xam ne xam nga ne fii moom fa ngay daje sa borom sa xol ànd ceeg sa lib nga sawar ci ba pare bu nekk jaamu yàlla goom yàllaa ko bëgg foofu la foofooy sa yoon sa waay trace tabul ñee kenn waaw wala boog booy ñee ñeewal koo xam ne boroom xam-xam ak boroom alal juy def ak yu mel noonu mooy yi rek waaye li nga nekke bu ko bu ko bu ko soofantal xamal ne sa yoonu yàlla ngooku mu ngi mel wa inna ila rabbikal muntaha tegu nga boroom bi nag mooy sa jeexital ay wa yaa jaam fonce fonce laa <laughs> tal tafit bul gestu yaminan wala shimala bul gestu gauche ak yow traceel xam nga ne ila rabbikal muntaha kon demal kon nag ci kaw noonu waa lii ay illa hamdu minna bii di ñëw nag ñu gis hadis bi lëkkaloo woon ak kii muy wax nañ la Seydina Hudayfa moo doon wax hadis bi dañu dajee woon ak Seydina mooy benn bi quoi euh, Abu Mas'ud ñu bokkoon jotaay léegi radiyallahu anhu boo ko Seydina Hudayfa waxee mu ne ko nag nii man laa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax kon. Hmm?